du am du dog loolu mooy sunnaa yonent bi aleyhi moom rekk la ci mën a génne moy ko mu ne moy leen ci waaw moom loolu wax fële moom loolu wax ci suuratul baqara hein moom loolu wax lam fi saamalaha kooku du dagg de bil urwa mooy al wuthqa bu dëgër bi kon mu ne mooy leen ci wa ah wa addu alayha bin non seulement mooy leen ci mais jël leen ko ngeen ŋànk ko ŋànk ko sa bëñi kanam sa bëñi kanam sa kanam buñ koy bif muy dañ mais jël leen bëñ ya ca ah? ngeen koy ŋam ngeen di dugal sunnaay yonent bi alei saatu salaam ak sunnaay xulafaa ur-rashidun radiyallahu anhum nga daal di leen ŋànk foofu téye ci mooy xam nga loolu mooy ngir nga bañ mu gaaw a rëcc gis nga misaal bi yonent ma lay saar saam joxe mooy diine boo ko yoree yor leer de toute façon am na yu ñëw ngir baaje la ngir nga bàyyi loolu moom du dool lool lool du jaas loolu mooy manu cee ñàkk mooy dina am ñuy ñëw dina duuteloo yow mii xam nga ne lii ngay def yow lii ngay def est-ce que gis nga kenn ku def ni yow xam nga loolu mën na indi dut ci nit ki mën na indi dut ci nit ki waa joo xam ne eh, moom li muy def dafa gis sunna bu boo xam ne dafa gis ne yonent ma ne saasaam nii loolu def mais comme que waa réew mi moom xamuñu sunna parce que ñoom liñ doon def rek mooy inna wajadna abaana ala umma fa inna ala atharihim muqtadun bari na koy wax loolu lay def mooy la la la ñu waxoon inna wajadna abaana lañu waxoon ñoom seydina ibrahim alayhi salaam ak saxaa ak ak yi jiitu woon seen ñoñ ñi buñ leen di wax pour génne leen ci liñ ne lan lañ doon tont inna wajadna waaye ñun daal wajadna dañoo fekk abaana suñu bàyyi ala umma ci doxalin ci aw yoon wa inna ñun nag defuñu dara lu dul ala athaarihim ci seeni trace muqtaduna moom lañuy xencu di ci wéy di leen ci roy looloo tax ñuy def lii ñuy def bari na ci jullit ñi ñoo xam ne tontu boobu lañ am waaw dangaa bëgg a wax kon li fi li fi mag ñi nee woon baaxul yow yaa ki waxoon loolu yonent yële yéen a yem inna naa aba ana ala umma te alhamdulilah sax yow ba ba lool sax fekk la ci lislaam ndax bu dul la fekkoon en dehors de l'islam yow yéeféer nga nar a deewe comme na ñoom nañ dee woon ci kéeféer ne dee duñ ci bàyyi parce que seeni maam nii lañ ne mag ñi nii lañ fi nee man ñi nii lañ fi nee woon loolu du lay ci diine loolu du lay gisoo fenn ci li nga xam ne moom la ñuy wax argument yi nga xam ne mooy dalilu shar'i hein dalilu shar'i nga ne ma mais fi'lu ahlil madina ñu ne la fi'lu ahlil madina imaam Maalik rahmatullah alayhi bi muy wax ci loolu ñooñu dafa leer leeral na ko leeral na fi'lu ahlil madina bu ñu koy wax dëgg-dëgg mooy sunna yonent bi alayhi salaam ci histoire saa saa ni ñuy natte muurum koor ba mu fa taalibe imaam Abu Hanifa bi rahmatullah alayhi ñëwee ñu am ci ak wuute li imaam Maalik def lenn la def comme que ñu ngi toog ci mbooloo mi waaw muy Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani rahmatullah alayhi troisième personnalité du ngiiru ginnaaw imaam Abu Hanifa imaam Abu Yusuf imaam Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani mooy troisième personne ci ngiiru imaam Abu Hanifa ne woon taalibeem deuxième grand taalibeem bi gënoon a taqoo ak moom ak al imaam al-Qaadi Abu Yusuf rahmatullahi ala al-jamii. imaam Maalik lim def rahmatullahi alayhi lim def ci mbooloo mi comme que boroom xam-xam ay xam-xam la ñuy wax wuute nañ. saa lan lan lay représenter ndax waa Irak dañoo jàppoon ne ñoom liñ ko jàppee bokkul. imaam Maalik rahmatullah alayhi li wax li def ci mbooloo mi lañ toog mu ne yow diw di désigner yow yow di désigner ñu toog aywa par kenn kenn bañ ci mu ne leen jóg leen ku nekk demal seen kër ngeen indi saa mooy li ngeen doon natte pour muddum koor ngeen indi ko ku nekk indil sa bos boo xamante ne nii dem leen ngeen indi ko ku nekk dem këram ñii jaar ne ñii jaar ne jaar ne ñu dem ku nekk indi ñëwaat indi ñu indi lépp niroo ñu ne leen yéen lii ñu ne lii de ñu ngi fekk sama baay moom la yoroon te sama baay boobu saxaaba la woon moom mu ngi ko jële woon ci yonent sallallahu alayhi kii wax loolu ci loolu la imaam Muhammad ibn al-Hasan ndax boroom xam-xam loolu la bu gisee dëgg day xam ne dëgg ngii sunna yonent bi alei satu salaam bu leeree li imaam ash yi doon wax këne du ñu ko fi bàyyi ndax waxu kenn ak kooku ku mu man di doon neewul ne ah man nag damaa am sëriñ comme li ñuy wax rek ñun waaw damaa am sëriñ waxul ne ah man nag du ma wuteeg sama imaam imaam Abu Hanifa du ma wuteeg moom mais non parce que mbir mi leer la imaam Malik lii mu wax woo gaay ku nekk dem jëli këram mu ñëw indi lii de sama maam sama baay sama baay moo ko doon utiliser mu jële ko ci sama maam te sama maam saxaaba la woon radiyallahu ta'ala lii lañ doon utiliser diw tamit ne man it lii de sama baay sama baay jële ko sama maam lii leen ma sa yor te moom. ay saxaaba la ñu dëkkoon Medina loolu mooy loolu daf mooy kon nga gis ne amalu ahlul Madina mooy la mooy leen ndax yonent bi alayhi salaatu salaam fii la newoon lim doon def fii la ko doon defee mu bàyyi fa ay traces saxaaba yi ñoo gënoon a téye li nga xam ne moom la doon jàngale. jaarale ko jàngal ko seeni doom bàyyi ko fa loolu nag ñooñ nga fekk leen ci jëf jooju loolu la ñuy wax ne loolu mooy amalu ahlil Madina nga xam ne lii de leer ne lii ci yonent ci alayhi salaatu salaam la jóge waaw comme li imaam Ibn Taymiyya doon wax rahmatullah alayhi moom ñépp d'accord nañ ne ba ci jamonoy imaamu Maalik trois premières générations yi bi bid'a duggul Madinatul Munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon mu leer kene buñ naan ma ne la kon nag yow sa amalu ahlul madina boobu ngay génne pour galgal loolu mënul nekk galgal tegal nee parce que loolu sunna la voilà <laughs> mais waxoon naa la amalu ahlul madina yow doo dem tey hein nii ñu nekkee euh, onzième jour ci koor gi nga ñëw ramadan nga ñëw naan bon nañ leen Medina xool li ñuy def walla la ñuy def amal ahli Madina non non waxuñ la loolu quoi loolu taxul ñuy wax <laughs> waaw <laughs> voilà léegi mooy kon yow booy tontu loolu yàggaa yéli yam ay dangeen bëgg a contre li fi mag ñi newee woon ma ne loolu du mag mooy yépp ay baaje la ay mbir la yoo xam ne day ñëw ngir secouer la ngir nga bàyyi sunna bi ngay jàpp waaw te ku ku dundal sunna mooy rey nga ay bidaa waaw dundalal sunnaa yonent ma ne sa sam rey nga ay bidaa te ba ngay rey bidaa ya nag ah ña ne nag ah <laughs> bidaa daa ami soldat bi bidaa dafa am ay soldat nitu bidaa bidaa foo ko gisee am na ay nitu bidaa yoo xam ne ñoom ñoo koy jàppale ñooñu nag pour nga jële leen ci pare nañ ngir ne la tuy waaw ajji la ngir continuer ci li ñu ne loolu nag foog ñu baaja la foog ñu sëbuwe la pour yow na bi nga jàpp nga fexe bàyyi ko yoneen tax yonent nañ ko ŋànk fii de dane nañ ko ŋànk ci biir bëñ ya ca biir ca dëgëj ya nañ ko ŋànk ca dëgëj ya waaw ndax sunna ku yor dëgg sunnaa yonent bale saar saam noonu la vague bu ne dina ñëw mbéj la tël ngir nga bàyyi ko waaw parce que ça dérange parce que gaa yi nga xam ne sol ay yére yu buuboob di jaayu kilifteef waaw di sol yére yu buuboob fu nekk ñu jaar fa ngand tollu ne te loolu du daraay sunna du daraay sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam mi doon wax naan lépp lu tegu ci euh, dojoor yi lu ci lu ko dépassé rek fafin naar ngay gis gaay moom di buubal ba mujj mel ni mel ni loolu mooy li nga xam ne mooy diine ñooñu yow miy doxal diine di sol loo xamante ne du àgg foofu dañ lay fexee baaje waaw dañ lay fexee baaje fexe laa secouer waaw xoolal sawaay saa seen kër dafa taa ak wax yu mel noonu lu ne ñu wax la ko pour rek yow nga bàyyi loolu def ni ñoom pour nga bàyyi loolu mooy buñ gisee yi koo xam ne day yar si kim ngir topp sunnaa yonent bi alei salaatu te wat ko moom ñépp a d'accord ne mooy wat ko dafa xalaat ba moo tax imaam Maalik doon rahmatullah alayhi euh, jàppoon ne ñooñu dañ koo war a euh, yar waa ji wat si kimam dañ koo war a teg ay ay daan tanzir ko dóor ko ay yar mooy comme que moom kilifa yi ñu naan kilifa yi diine yépp ñu mu gis ñoo dàq xuuf seen sikkim yi ah? bu ñu gisee bu ñu gisee ku yar sikkim di topp sunna da leen da leen di déranger li ñuy fexe dañ lay baaje nan lañ lay baajee ko secouer ah diine yamul ci sikkim de waaw yooyu lañ lay wax ay ngir ngir doya dal la waaw te lool sax daanaka juif yi da ngay gis rabbin yi seen sikki yi ñu gudde te yonent saa salaam moo ne xaaliful yahuuda wan nasaara yaa subhaanallah mais lan la nit mën a waxe lool mel ni ñoom seen lool masuñu koo am rabbin juif yi suñu am ay sikki yu gudd est ce que dafa taxoon yonent dëkkoon ak yonent wala saa salaam Medina est ce que dafa taxoon yonent saa salaam ne léegi nañuy wax suñuy sikkim parce que nañuy wuteeg ñoom xoolal saxaaba bi radiyallahu anhu <laughs> yeneen saa salaam gaa yi naan bon juif yi de nee nañu jigéen bu amee mbërëg képp koo xam ne euh, dafa mooy ñoom dañ ko doon mettre en quarantaine waaw léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ne def leen lépp ba mu des ak ñoom ba mu des ki am mbërëg sax ba mu des lan sëy mooy acte rapport direct léegi am ab saxaaba bu ne bon radiyallahu anhu <laughs> bon ñun est-ce que sax ñun waruñoo kii waruñoo ñëw sax sëy ñoom pour wuteeg sax juif yi yonent ma lay sax sa mer dina wuteeg ñoom quoi mer parce que ci loolu mooy naka mooy loolu yàlla ko xaraamal mais dañ koy def parce que lan ngir dina wuteeg juif yi kon mooy yow nan nga mën a ñëwee naan <laughs> way nañu ko wat parce que euh, dañ koo war a wat sax ndax xikma yi lii lii logique sarian mooy ne wat sikkim sax moo gën parce que juif yi léegi naan la yow yan juif ngay wax rabbin yi ngay wax yow juif yi la dàq xoos waaw ñi nga fiy gis intellectuel kàccoor yi gars yi naan ay intellectuel kàccoor yu bari ay yahud lañu da leen a gis sikki sikkim même boo nee rabbin yi en plus dañ naan la yeneen timale saab-saab fekkoon na ko fi te taxuloon mu xuuf ko dane en fulle xaa voilà yar leen seen sikkim yi te ngeen wàññi seen naanu yi xaaliful yahuuda wal majuus waaw wan nasaaraa ci beneen wuutelee nag de dee leen mooy seen seen moustache yi dee leen ko wàññi voilà wàññi moustache bi foofu na ngeen di wuteeg juif yi ak majuus yeeg zoroastriens yeeg ak chrétiens yi ndax ñoom dañuy bàyyi seen moustache yi loolu boo gisee sax gaa yu bari dañuy ñoom dañ doon xuuf surtout majuus yi dañ doon xuuf seen sikkim yi bàyyi seen moustache yi am na ñoo xam ne l'iblis wor na leen ñu jàpp ne pour wane nay intellectuel lañ dañuy bàyyi moustache parce que gis nañ koo xam ne nee nañ ab ab ab tête la woon moom noonu la meloon ñuy mel ni moom waaw di Lénine jaayu Lénine Lénine lu ak ñoomin Khrouchtchev ak ko ca des Lénine ak booy communiste façon yooyu gaa yooyu ñu xuus seen sikkim yi bàyyi seen moustache yi walla iyaazu billaah te loolu la yeneen timale saar tere woon loolu yépp leeraloon nañ ko biñ nee ci masalaay E, masalaay wat sikkim ak yar sikkim kon mooy loolu lañ diine ji amul ci sikkim waaw wala ñu naan la ay sëriñ diwu moom amul sikkim dañ naan la mais après mataa abadana laahu bi sëriñ diw kaña lañuy buur yàlla daal di ñuy jaamoo boroomam naan jee leen jaar ci si sëriñ diw def hein mais na ko sëriñ diw na xos moom loolu affaire am la moom la concerné mais man sëriñ diw tënkuma ci lenn bu doxalul sunna man xooluma mbiram du ma ne nag tout le temps léeg bu defee lu rafet ma ne waa rafet na lii de jar na cee roy mais bu boobaa royuma ko directement yonent saa salaam laay roy léegi nag moom bu ya bu bu jëleet sunna rey ko man du ko jàppale ci reen bi sunna googu wal iyaadu billah mooy kon noonu lañ lay baaje moo tax yonent bi saa saa lii mu jox am solo mu ne addu alayha wa addu alayha bin nawaaji seen dëgëj yi ca biir ngeen di ñànk mbir mi ku am dëgg lool la waaw da am dëgg siit bi jóge ne le la wax waxi caaxaan yoo xam ne day tax yow boo dof dof loo dina la baaje ba nga commencé di dute waaw indil la ay kàccam yu mu teg naan gis nga ñii dañoo usurper affaire yi voilà ñii nii lii waa ahlu bayti te yéen ku leen gis xam ngeen ne xam nga la siitu kàccoor ba doon wax naan ak mën nañ kàcc waaw boo gisee sëriñu senegaal yi suñu mag ñi ni ñu doon taggee waa kër yonent saa salaam waa kër yonent saa salaam la suñu la la ay sëñ Tuubaa ñooñ doon tagg radiyallahu du dëgg mooy yem foofu du dëgg ñoom li ñuy tagg fayaa maadihar rasul la tan sa sax baxu faman yansahum fal madhu madhun muqatta waaw yow miy tagg yonent bi aleyhi salaatu salaam bul fàtte dane ahla baytihi wala njabootam kese déedéet bul yi ndax ku leen fàtte sa tagg boobu des na dafa am erreur parce que suñu borom moo nam ma këni yonent bi aleyhi salaatu salaam moo boole saxaaba yi ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku leen gàkkal moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ko ku leen sopp dafa fekk sopp giñ ma sopp nga leen sopp waaye képp koo xam ne danga leen a bañ bañ boo ma bañ man sallallahu alayhi wa moo roogalaat ba ci sama saxaaba yi kon koo gis mu bañ saxaaba yi radiyallahu xamal ne moo dina bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal iyaadu billah koo gis mu sopp leen mooy kooku man ngaa wat ni kii ci soppe yonent bi sallallahu alayhi wa la bokk waaw moo tax ahlul bid'a wal ahwa ka shi'ati dina ñëw baaje la fexe laa baaje ci dëgg ci nga ne ay yéen sax imaamul Buxaari yi dañ koy seetaat c'est pas lii nii wérul la yu mel noon kii dañuy wax rek affaire yi xadiis yi moo tax siit yi bokk nañ ñi ñoom seen problème bi gina a rëy li leen gën a poser problème mooy saxiix yi surtout saxiix imaamul Buxaari yi moom mooy téere bi ñu gën a bañ daanaka waaw mooy téere bi ñu gën bañ mooy saxiix yi imam sax imam Buxaari sax imam Muslim ak yeneen yépp sunan yi yépp waaw parce que fa la xam-xam bi ne loolu c'est normal nit boo bëggee rey am ab ab ab ab ay nit fexeel fa seen mooy la nga xam ne mooy seen xam-xam nga rey ko waaw nga rey ko boo ko reyee mooy lan lañ fay defati ay kopp lañuy ay ay ay jasat la doon rek ay koor kese la te koor kese xam nga ne dundalul dara waaw buñ naan koor xel ma ne ca biir ak xam-xam ba ne ca biir xel ma moo tax ñuy wax waaye yaram mu ne mu ne sëng rek taxul ñu naan mooy mooy diw diw diw diw diw waaw kon loolu la foo ne nga dégg kuffaar yi moom tamit di la gëmloo ne yéen ngeen di wax ay fii sawaay àllaaxira yooyu xam ngeen ne xewut dinañ ñëw gëmloo ne la gis nga yow àjjana yi ñuy wax am nga ko fii yooyu c'est que gars yi ci désert bi lañ ne woon sonn amuñ woon lu ñu kii temps arab yéeg yonent saa salaam foofu mu ne woon moo tax mu leen doon révélo ci ay jannatin min anhaari nag waa yu mel noonoog yow yooyu yëpp gis nga ko fii viens ici à Lyon viens ici à à Genève viens ici à Rome viens ici à Manhattan tu vas voir que ndox yooyu yépp di wër mu ngi nii dund gu neex ngay am di am loolook loolu boo ñu toppee yor sa salaire ay cent mille dollars par deux mois wala par kii boo newee ab ab ab trader voilà nekkal fii loo bëgg am am ko di voyager fu la neex ci àddina bi nekk sa aljana ñeneen nag dañoo newoon ci désert ñu leen leen révéloo kese loolu dañ ko dégg waaw dañ ko dégg ndax lan baaje la ndax ndax ndax lan sunnaa yonent mi alayhi salaatu bi ngay doxe moo tax yonent mi alayhi salaatu nag loolu lépp xamoon na ne loolu dina xew moo tax kon mu ne mooy leen ci mooy leen ci tamassaku biha wa addu alayha bin nawaajis képp ku la bëgg gëmloo ne sunna c'est affaire bu tardé la affaire bu arrière arrière la moyen âge la bàyyi ko mu dem waaye waxam yooyu bu mu la toucher jamais jamais jamais waaw tamassaku tamassaku bihaa mooy leen ci sama sunna ak sunnaay xulafaa ur-raashidun waaw wa addu alayha bin nawaajiz ŋànk leen ko sex leen ko ak seen dëgëj yi seen bëñu biir yi mu ne leen nag wa iyaakum maa ngi leen di moytandikuloo waaw ginnaaw bi ma leen digalee li ngeen def alaykum jàpp leen bi sunnati léegi nag am na lu ma leen di moytandikuloo sama sunnaay sunnaay xulafaa rashidun mooy leen ci lu ngeen man ngeen sex ko ci seen biir dëgg yépp këye ko foofu waaye wa iyaakum bokk na nag li gën a garaaw li nga xam ne mooy tax sunna bi nga yor mu dàqu mooy nga nekk nga dugg ci bidaa moo tax mu ne wa iyaakum maa leen di moytandikuloo je vous mets en garde wa muhdathatil umur mbir yi nga xamante ni gaa yi dañ koy sos mooy yi ñuy sos ci diine gi allahu akbar Sénégal Sénégal non ñun moom li ñu sos non ñun moom li ñu sos ci diine ji kenn mënu la ko wax wa iyaakum ñu ngi leen di moytandu ko maa ngi leen di moytandu ko su ñu ngi ba léegi ci tarjama sayyidina al-Irbad ibn Sariya mooy nettale da nettalew ma waaw mu ne maa ngi yoneen saa salaam ne maa ngi leen di moytandu ko wa iyaakum wa muhdathaati al ci mbir yi nga xamante ne dañ koy créer mooy mbir yi nga xam dañ koy créer ci diine gaa yi dañuy toog mais li leen war ci diine defuñu ci dara dara dara dara dara di doxe seen mu xel nag ah lii de jàpp naa ne moom bu ñu ko defee war naa baax aywa ñu commencé créer benn bilan tël gaa yépp nekk ci waaw ah, waaja doon wax foog naa waxoon naa ko fi gaa yi naan ma gaa yi daal léegi lii lañ xewal fekk ma ma dem Sénégal fekk gars yi eh, laata julli benn jàkk julli ji jot gars yi di jóg di di di di di di def laa ilaha illallah laa ilaha illallah yu mel noonu noonu lañuy def jóg jóg jóg def noonu ba taxaw après waa ji noor duñu kii maanaam mais lii mooy lan maanaam gars yi de léegi lii lañ xewal mooy loolu noonu xam nga ci biti mooy ndax gars yi bu ñuy créer bu ñuy créer dañuy créer loo xam ne mooy bid'a gi nga xam ne ci biir mbir mi day ñëw mbir mi xam nga loolu da nga naan mais tudd yàlla tudd yàlla dafa baax mais lan moo gën man ngaa gis lu gën yonent bi aleyhi salaatu salaam jaamu yàlla yi ni ko doon defee ah mooy bu yàggee nag affaire bi day mujj nekk loo xam ne képp koo xam ne mooy ñëwati ne lii moom yonent saa salaam doon loon def lii yow moomu la ñuy ŋaññ yow la ñuy jàpp ne yow yow yaa riir parce que lii moo xew léegi te moo siiw. moo tax bi ta bid'a dafa gaaw a enclenché dafa gaaw a implanté wu mooy dee nga foog ne lii xanaa moom rek a fi mas a nekk alors que du lool waaw bid'a yi ñàkk julli fii mu ne xam nga Cheikhul Khadim yàggul radiyallahu anhu yàggul matawul sax cent ans Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ba mu fiy jóge matawul cent ans 1927 ñun ñuy lan ah ñun ñu ngi deux mille la deux mille dix-huit mat na cent ans loolu matul cent ans mais bidda ay ñàkk julli mu ngi mel ni looloo ma sa xew alors que loolu sëñ Touba radiyallahu anhu masu koo wax mais lettres yi sëñ Seydou euh, euh, Cheikhul euh, Baylaat Cheikh Abdullah Had radiyallahu anhu daal di bind lu woon moolu moolu ko man mii am naa ci léegi nag yow fexeel yow fexeel. ci biir lettre yooyu mooy majmu'a rasaa'il yooyu ak ngë ak njàngale yooyu nga xam ne sëñ Touba na ko doon bind radiyallahu anhu am na bu mu ciy doon bind Cheikh Ibrahima Fall naan ko wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal 'aqibatu lit taqwa di ko fàttali aaya boobu waaw yow kooku mooy naan ko mooy alquran aayat alquran bi naan wa'mur ahlaka bis salaa digalal sa sa say ñoñ bis salaati ci julli wastabir alayha te nga muñ ci parce que digal sa njaboot ci julli du lu simple surtout bu sa njaboot yaatoo te julli dafa mooy nag julli dafa laaj lu loo xam ne vraiment ak sérieux te ñu koy defe ni ñu ko war a defe te di ko defe en mbooloo waaw mooy kiñ naan bi yow fexeel sa njaboot ne ci lii moom moom dañ koo jëlale waaw te yow ci sa bopp wastabir alayha yow ci sa bopp julli na muñ tee sa bopp di ko def laa nasaluka rizqan suñu boroom ne laajuma ci kenn ci yéen li nga xam ne mooy ngeen may dundal walla wërsëg ndax ñun képp koo xam ne yow yaay julli yow yaa ci ne bi ci fexe yar sa njaboot yar ci sa bopp nahnu ñun suñu borom man borom bi subhaanahu wa ta'ala narzuquka ñoo lay wërsëgal kenn yorul sa wërsëg mooy li ñu doon wax sànq voilà an nafu wa durru min ar-rahmaani laysa min al-biidaani wa suudaani waaw njariñ lor ci ar-rahmaan lay jóge jógewul ci ku weex jógewul ci ku ñuul bu la ko kenn gëmloo suñu borom ne nahnu ñun narzuq wal aaqibatu te mujjantelu mbiri li taqwa ngir ragal yàlla la ñi ragal yàllaa koy moom Sëriñ Tuubaa radiyallahu bindu loolu maam Cheikh di ko kii ak yooyu léegi yow nga bëgg maa gëmloo après que man léegi malgré tout ça ab doomam di xalifa Cheikh ah, Cheikh Abdul Ahad dajale lu yooyu yépp moonu xanaa dooma ne moom moom quand même xanaa liir na li ci ne bokk xanaa bàyyi laat radiyallahu anhu liir na li ci ne bokk xanaa bokk dina bu dul woon ne demee na noonu dina ne lii demewul nii hein léegi yow nga bëgg ñëw bëgg maa gëmloo ne lii moo fi masa am gaa yi julli bokk ci ñoom dañ leen a dispensé julli ma ne waxoo lu am dangaa bëgg anesthésier sama xel mi man ginnaaw ba ma gisee lu leer te waman azlamu kan moo gën a sànk ki nga xamante ne dafa gis leer ba pare bàyyi ko fi di def di doxe leneen di doxe lëndëm man baa nuuram bi dujaa fa sa yandamu man nag ak kenn du tax ma jël ko di ko jaay ak lëndëm ku ko def di nga rëccu waaw kon mooy gis nga biddaa ñàkk julli ñu ñëw mu nekk loo xamante ni moo tax Sénégal kenn da koo ñemee moo tax da ngay gis kenn du wax lii may wax kenn da koo ñemee wax ci rajo bi kenn da koo ñemee wax ci rajo bi kenn du ko wax kenn du ko wax kenn du ko wax ñàkk julli ji ne ci réew mi dangay gis kenn di ko wax ah problème bi ñu ne ngeen ne julli lañ yéen day leen joxe ndogo kese waxi réer yooyu mooy lan yi waxi réer yooyu mooy lan joxe ndogu farata la yow nga bàyyi li la sa boroom waral waralul woor defoo ko naan noo man duma woor mais naay joxe ndig naay joxe ka naay joxe ndogu rek dina baax non man damaa foog ni nit kiy wax loolu wala ñiy wax loolu dañ dul xalaat wala lan moo leen dañoo mooy eh, dañoo anesthésier seen xol yi seen xel yi lañ gaa yi anesthésier waaw parce que dañ leen di te tamit gaa yi ñemewuñu maqaami amin xashab yi lañ ragal en plus mooy kuur yiñ leen nar a tëgg ci ci ay kuur ku wax dëgg loolu tamit tax na gaa yi di wax dëgg te la ñuy nekk di maslaa rek di di raayalante gannaaw kese ba moo tax génération yi ñëw après dañuy foog ne sax affaire bi ci di di lii nii ci diine bi la bokk mais xam nga ne diine ju amul julli laa fii hada diin ayu islaam diine ju amul julli amul dara diine ju amul woor amul dara mais kenn ñemewu koo wax waaw kenn ñemewu koo wax waxoon naa la bu dee tiiyaan bi du ko wax parce que euh, day bañ fitna nee na bu dee murit bi eh, déet moom gëmloo nañ ko ne sax lii ci diine ji la bokk lii nii ci murid yi la bokk alors que nga gis ñenn ñi moom toll nañ ci sànkute doon nañ julleek di woor après ñu bàyyi ko parce que devenir nañ dara wala wax nañ leen dara ñu bàyyi mais ñàkk julli li li li li <laughs> sëñ Omar di wax mais lool lool lool dafa neexul quoi toog julli jot defoo ko ci boppam mais loolu ci boppam dafa neexul <laughs> waaw euh, mooy yow mi gëm yooyu mais loolu mooy yow mi gëm yooyu waaw ci yow moomu la neexul waaye waa ji nga xam ne moom jàpp na ne fii mu ne rien que waxuma la wax ko rek mais dégg ñu naan la loolu noonu baaxul kese pour ñoom dégg bi rek yow loolu àllat na la parce que gars yi dañoo anesthésier seen seen xel yi loolu dañoo anesthésier seen xel yi waaw te même personne bi moo paradoxal nag mooy ñëw di bàkkoo julli ju yonent ju ju sëñ bi sëñ bu mag bi radiyallahu anhu julli ci géej gi mooy bàkkoo loolu mais yow loolu ngay xoolal kuy naan moom moom dara warula moom dara doonul woon teemu julli ba ko tubaab bi ne doo julli suñu boo jullee suñu gaal gi tooñ te waxtu yu jot na boo ko julliwul mooy tooñ sa boroom mu def li mu jël mooy jël deram lal ko ci géej gi julli même personne bi lay wax fële ah, naan la ñàkk julli lool ci la moo lay bàkkoo naan li gën a rëy moom daanaka lool mooy li gën rëy lu muy bàkkoo ci sëñ bi radiyallahu anhu te loolu sëñ bi déggoo sax sëñ bi di ko nettali fu ne waaw ay di ko bind sax naan man damaa ñàkk julli julli naa ci géej gi loolu dangaa gis sëñ bi bind ko da koo nettali kese mooy comme li ñoom sëy naam eh, ki ñoom Cheikh Moussa Ka eh, rahmatullah doon nettali naan moom moo leen ko waxoon sëñ bee leen ko nettali ñu nit ñu gëm ne moom leen ko nettali mais mais gisoo muy ñëw di di attardé wu ci yooyu moom sëñ bi naan damaa man sax julli naa ci géej gi parce que xam ne farata gu mu def nit di nga ñëw julli jot nga taxaw julli ñëw di wax nit ñi naan man ba julli jotee bi man sax julli naa xam nga loolu kenn du ko def mais sëñ bi noonu la ko jàppe lii farata la gu mu war a def def na ko jeex na kii ñëw nag di bàkkoo loolu julli ci géej gi ba gis léeg-léeg muy gaarwaale yeneen sëriñ yi wala yeneen yeneen ñi nga xam ne ñoom du ñuy murit mu leen di gaaruwaale ci ah waaw ku ñeme ku sëriñam kii rek na dem géej gaa ngi nii na dem julli mel ni mbir mi affaire wu affaire jaay ay superman laaj kan moo gën a nekk la super héros wallahi ñoo ñoo wàcc ñoo ñoo ñoo réere Sëriñ allahu akbar allahu akbar mi nga xam ne mais na kese la doon doxe ñu ñëw mujj mujj mbiram li am jàngaleem vraiment ñu mel nii di ko wax di ko yor di wax lii ñenn ci ñoom mais wax dëgg yàlla loolu loolu loolu loolu metti la ci xol loolu metti la ci xol boo koy seetaan affaire bi mooy vraiment lu metti la ci xol waaw lu metti la ci xol quoi kon mooy gis nga façon bid'a yi dañoo bari te moo tax koo gis nag mu ne ci mooy rey na ay sunna yu bari moo tax daanaka dootoo gis sunna benn sunna di jaar à nit ku mel noonu jamais kon mu ne wa iyaakum man leen di mooy tëndkoloo wa muhdathaati lumur ak yi gaayi créé ci diina ji te bokku ci waaw créé rek ay Sénégal ak ñoo bari événement lépp nag ñu ne ci diine la te dara daanaka nekku ci li li ci nekk ci diine bariwul de waaw li ci nekk ci diine daanaka bariwul allahu akbar fa inna kulla muhdathatin bid'a ndax bid'a bu lu ñu fi sos ci diine ju le hein bid'a loolu bid'a la waaw jëgg fële xalaat say xalaat ne man bon lii daal moo war a kontaanloo yàlla te yow farata yi la yàlla teg defoo ko te suñu boroom wax na ci xadiisul qudsi nit ki fexewul di ma jege jege sama jaam lu gën lu may fexe bi ma jege hein que nga xam ne moom laa farataal ci moom waaw mooy yow gis nga nekk ci farata yi ñun ñi jàpp ne ñenn ñi jàpp moo tax nitu bid'a yëpp dañu jàpp ne ñi topp farata nekkuñ ci dara ah ñoom ci surface bi lañ ne ñun ñoo ne ci profondeur yi loolu doo ko dégg ah ñoom moom ñoo ne ci charia bi quoi mais ñun ci xaqiqa bi lañ ne quoi waxi kàcc yooyu doo ko dégg bëgg a wax ne ibaadu bii saa yi nga xam ne moom xool ko ni mu sonn rek xool ko moom moom affaire ay kii ni mu toppatoo ay julli nii ay woor nii foo ko gis muy soccu naan day topp ay sunnaat xoolal tànkam yi nii muy sol ni mu gàtteeg yéreem yi même xattaa ki ñoom tariixa sax tey doxal sunna mooy foo jaar di nga niroog ibaadu bi par force yéenee niroo parce que yéenee niroo li ngeen di topp yonent saa salaam la mbir mi du kii ay du ay tur parce que kii ibaadu la kon man warumaa niroog moom déedéet yow ku nekk fa nga bokk tiijaan bi murid bi xaadar bi ñépp bu ngeen doxalee sunna yéenee niroo yéenee niroo léegi nag ñi niroowul ak li sunnay jàngale chercher l'erreur kan moo fan la problème bi ne moo tax même ñi bokk ci ñoom dañuy buñ gisee ñuy doxal sunna dañ leen di taxer de ñi ñii gëmuñ sëñ bi de ñii gëmuñu dara ay ibaadu lañ ci biir kër gi rek <laughs> parce que la addu alayha bin nawaajid yeneen saa salaam waxoon na yooyu yépp dina leen ci dal ay waaye ku topp sama sunna lu ne topp mooy lam doon wax jamono dina ñëw topp sunna topp dëgg mu ngi mel ni ku téye qabdatin ala jam xal xal woo xam bu xonq cur nga téye ko ngëpp ko sa loxo yaa ku téye sunna yéen yéenay niroo kooku ku ngi téye sunna noonu lay niroo mu lay lakk sa der bi mu metti mooy metti gune di ko ci fekk parce que lan dangaa bëgg a mel ni fi yonent mi aleyhi salaatu salaam tegoon tànkam nga teg fa tànkam niroog moom loolu kese mooy problème bi boo koy bàyyi gaay di la jàmmal waaw waaw moo tax gaay bi bid'a yi dañuy noonal dañuy dañuy doyadal gaay yi ne ci sunna daan ñoom ci surface bi lañ ne waaw ñun ñoo ne ci suufism gi alors que ban suufi ban suufi moo leen wax lool ban cheikh suufi moo leen def leen lu leen neex bu ngeen deewee yéenay gën ay bërëb yu ngeen di dekkee ki ñu ci des loolu de du benn sëriñ moo ñemee wax lool nii cheikh am du cheikh du cheikh euh, Abdul Qadir Jilani du ci kenn du ci Sëriñ Tuubaa du ci kenn du ci Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu kenn ñemewu cee wax loolu te kenn loolu loolu moo tax ku la ko wax nan moo ko wax moom nee ko li ngay wax demewul noonu waaw da expliquer en plus da ngay expliquer nitu yàlla yow ce qui est plus grave waaw waxu ko parce que loolu da koo mën la wax te ku nekk boo demee ci njàngaleen gis nga foo xam ne dañuy moytandikuloo seen taalibe yi malgré garantie ku topp ku leen topp ndax ku leen topp sunna nga topp garantie yi am ak yi la ci xéewal yi nga nar a am ak yooyu yépp leer yi nga nar a am yépp dañ lay mettre en garde ci woru ak tamit di la mettre en garde ci pexem yàlla loolu yépp la amul exception amul exception ci ñoom léegi kook nan la lay mën a waxe après defal lu la neex wa in kunta aakila rizqillaahi ah wa kunta fi kulli zamanillaahi mu sëñ Tuubaa lan la ci teg kooku nii kooku kooku safara la jëm mu ne bu dee ne yow fa in kunta aakila rizqillaahi bu dee ne yow ci mooy dangay dunde xéewalu yàlla yi wërsëgu yàlla yi ngay dunde tax ku ne wërsëgu yàlla ngay dunde jàmm bu ne mu ne kooku fa daaxilu niiraan yi kooku moom ba pare di lekk wërsëgu yàlla yi tey fo saa ne di ko moy saa ne waaw mu ne kooku moom safara la jëm léegi kooku dina la ñëw ne la léegi kon yow defal lu la neex moo tax man yéemu naa ci nit ñoo xam ne nit day jëf bàyyi fi bind lu leer bàyyi fi ñu bàyyi loolu lépp di doyloo am na góor gu ne am na magum taalibe mu ne yoo xamante ne loolu ñun xam nañ ci dara ku jàng xadiis xam nga ne loolu laysa bi saxiix loolu min qismi daif loolu wérul benn mag mu baax nee na benn mbokkum taalibe nee na am na benn bés bi nii walla ku ñëw naan la xasiida sàngam nee nañu xéewal kii leer yiwa ci nekk lii lay xëccal kii te manulaa indil da fenn fu mu ko teg lu dul rek ay nee na ñoom loolu noonu xam nga wax yooyu wérul wax yooyu nit ki di ko yónnee nit sax am ko di ko yónnee nit sax loolu façon yabaate la ñu yónni la ko nga koy partager lool ci boppam façon manque de respect la ki ñu koy yónni te tamit mooy yaa ngi xotti sa mbañu mbuus yenn wax yi dégg ko rek doy na walla iyaadu billaah doyoon na nga garder ko te yonent bi saa saa waxoon na képp koo xam ne day nettali loo xam ne gis na ne yura annahu kadhib di nettal loo xam ne ci man kooku fa huwa ahadul kadhabin wala ahadul kadhibin kooku kenn la loolu boo demee Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj muqaddima bi yooyu indi indi na fi lii ku fi nettali di ma nettali loo xam ne moom gis na ne lii nii ah noonu mu toxal ko mooy nga partager ko rek waaw parce que yéeme na way ça va toucher des gens nga yónnee kooku kenn nga ci expliquer kat yu mag yi. te kat waxoon na la sànq ku ma waxal lu dul noonu fal yali ji naar. ci yeneen yi fal yatabawwa maq'adahu fi naar na waajal chaise ban bi nga xam ne moom lay installé wu biir safara walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah kon gars yi dañuy xeebaate man ñii ñoo nekk ji ci surface bi lañ nekk waa ñun ñoo ne dëgg ji ñun ñoo ne ci xaqiqa bi loolu xam nga waxi caaxaan la loolu waxi caaxaan la xaqiiqa bu dëggu day ànd ak sharia bu àndul ak moom mooy waaji moytul seytaane la buy wër di dex bu la buubaalee yàqu nga te nit loo màgg màgg màgg amul fooy tollu ñu naan la a ah, waaj ji àgg na foo xam ne dafa tax ñu teggal ko ci sharia bi tarfatalaay bi déedéet daanaka ñooñu ci boppam ñoo dina sonn sax ci ci ci farata yi parce que ñoom nu ñuy gën a kawe nu ñuy gën a avancer dañuy gis ne kon nekke man démb barki démb ak ci suba ni ma ko defee defewuma ko sama borom mi nga xam ne loolu la ware woon dëgg dëgg dëgg ndax fii ma toll borom bi xamal na ma ci boppam loo xam ne bu ma yóbbu yóbbuwaatee sama bopp ci ginnaaw tuuti même ci suba dinaa xam ne kon man ndeke jaamu ma woon yàlla ni mu ware julli ji ma def defew ko woon comme dëgg-dëgg ni ma ko waroon a defe kooku ci noonu perpétuellement ci loolu lay dëkk kooku mos nañ ko ne léegi dispensé nañ la léegi yow waroo àgg nga ci daraja yoo xam ne doo woor moo tax ñi sëñ bi doon wax ci masaalikul jinaan naan gaa yi ñenn ñi ñoom ci ci ci ñiy wooteeg soufisme dañoo réer waaw wa fassaru lafdal yaqiini mooy eh, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqiin hein nee na ñoom dañoo réer parce que loolu est que suñu borom dane wa'bud rabbaka nee nañ ci ma ne sax sànq yàlla hatta ba kere ya'tiyaka mu lay dikkal al yaqin dee mu ne ñoom nag dañoo réer sëñ bi na ci masaalikul jinaan radiyallahu gaa dañoo réer waaw parce que dañoo tekkee yaqin lu wute dee mooy liñ ko tekkee au lieu ñu tekkee ko dee ba dee dikkal la ba faatu dikkal la ñoom ñu jàppe ko mooy boo amee. Euh, yaqin mooy certitude mais loolu loolu xalaat la innama ad'u ila allah ana wa man ala basiratin ana wa man ittaba'ani man damay woote jëme ci yàlla man ak ku ma topp teg ko ci clairvoyance ci ilmun boo xam ne ma tahaqquq wa yaqin bu leer naññ ak sunna ak alquran bu leer naññ nga ne kon dañ ma ne ma jaamu yàlla ba am lu leer te yow jaamu yàlla ji loo ci teg dafa war a nekk loo xam ne ci yaqin la tegu ñu ne la jaamul yàlla boo amee yaqin ci sa borom nga bàyyi <laughs> sëñ bi ne ñooñu dañoo réer <laughs> waaw waaw Allah <laughs> radiyallahu anhu moo tax bid'a yi moom façon yooyu lañ lay wax nit doo àgg fenn ci yàlla yu naan la léegi yow teggil nañ la mane ne julli kenn du teggee ko kenn xattaa ñi nekk ci champ de guerre ñuy dóorantey bal bomb yi di largewante di ta tëmbeel toma uki ñooñu dañuy julli nekk ci FCL bi di largue bomb yi nekk fële yooyu yépp bu julli na weesu da ngeen koy def par force waaw wa in xiftum fa aw rukbaana bu dee da a nekk période insécurité wala ngeen nekk jamonoy Musaa ya fa dóorantey jaasi gisoon nañ loolu da ngay daw di dóor allahu akbar sëgg dóor kii sëgg noonu la noon bi ne sa kanam ngay dóor jaasi boo dóori allahu akbar sëgg kii julli noonu ngay def de yow ki ñu mayul ki nga xam ne kooku kooku moo ne ci foofu nga xam ne benn manque d'inattention bu ne waaj ji ko noon bi ajji ko mu faatu la suñu borom mayul mu ba a julli lan ngay xalaat waa ji nekk fee parce que nee na damay liggéey sëriñ diw nee na ma garaawul mbir yi mën naa bàyyi ba ñibbi julli yépp huwa kaddaab kooku waxu la dëgg léegi nag non c'est que nag saay doomu sëriñ diw la ma ne qu'il soit doomu sëriñ ku ko neex waxul lu am c'est aussi simple que saa lim la wax wuute na ak li nga xam ne mooy xew li nga xam ne mooy dëgg mooy réalité kooku dalay wax wax yoo xamante ne nii kuy nelaw ku taxaw di nelaw la voilà kon loolu nit du àgg foofu moo tax yooyu yëpp ay façon bid'a la quoi moom dañu fees boo leen di lim doo jeexal doo jeexal de doo jeexal ma ne la lu nañu créer ko ci diine ji yeneen saa salaam nag na fa inna kullu muhdathatin bid'a ah bépp sos ci diine lu ñu sos fee xalaat ko naan amaana dina baax ci diine ji mu ne loolu lépp bidaa la bidaa la wa kullu bidaatin te seen bidaa yooyu dalaala ak cànkute la waaw loolu ak cànkute la voilà léegi Seydina al-Irbaad ibn Saariya bon hadis bi gën na gudd mooy amoon na yeneen taaliqaat yu ci am parce que côté bidaa nga ne may bidaa gi nga wax nii euh, kon yow en plus man sanna fil islaami sunnatan xasana nag falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyaama wa man sanna fil islaami sunnatan sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyaama ñu ne la loolu mooy leeral bi waaw mooy ne dafa am yoo xamante ni euh, parce am na ñoo xam ne naan bidaa mooy lépp loo xam ne lépp lu yonent saa salaam deful rek ci diine ku ko fi def mooy loolu bidaa la dañ naan la moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi naan bidaa ndax xadiis yi manoo leen a jël ne bee teg leen fële waaw lu yeneen saa salaam ni man sanna fil islaami sunnatan xasana ku sanna mooy tëral aw yoon tracé ab trace ci lislaam boo xam ne yoon wu rafet la kooku day am yoolu def loolu ak yoonu ku def loolu ba yowmal qiyaam waaye ku fi tracé yoon woo xaw ne wu bon la nit ñi topp ko ci kooku day am bàkkaaru le fait mu tracé fi lu bon ak képp koo xam ne du ko suivre ci lu bon loolu mu fi teg ba yawmal qiyam léegi nag wax ji mooy nit ki mën na ne mais kullu bid'atin dalaala dañ naan la kullu bid'atin dalaala lool mooy ci lu ñu joyal mais dafa am yoo xam ne moo tax boroom xam-xam yi def sharaa yi yépp ñoom imaam Ibn Hajar imaam an-Nawawi ñoo ñépp amul kenn ko ci ne mbir mi mooy ne mooy loolu lay tekki que ne diine ji parce boo waxee loolu dañ naan la Euh, dajale alquran bu dee lu yonent mi aleyhi salaatu salaam deful rek bidaa la dajale alquran comme niñ ko amee nii ni ko saxaaba yi defe ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu kenn defu ko loolu yonent salaatu defu ko woon yonent mi aleyhi salaatu salaam bi muy dund amul woon alquran yoo xam ne ab ka liñ naan kaamil amul woon masula am nit ñi dañ ko doon bind ci yaxu nag yi yaxu gëléem yéeg deru gëléem yéeg ak yooyu lañ ko doon bind ak yenn këyit yi mais dajale ko masula am te pourtant saxaaba yi radiyallahu anhum dañu ko mujj def moo tax Seydina Siddiq ci boppam Seydina Omar radiyallahu anhu ba ma koy door a wax mbir mi da cee réticent woon parce que yonent bi alayhi salaatu defu ko woon waaye après la ko convaincre bi mu gis ni voilà Seydina Omar li mu wax noonu la mooy ñu def ko loolu lan la mais ci diine ji la bokk mooy loolu dafa am cosaan ci biir diine ji li alquran naan inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa ida qara'naahu fattabi' qur'ana war ñun ñoo waral buur yàlla mi dara warul moo waral ci boppam kene mooy dajale alqur'an inna alaynaa jam'ahu dajale alqur'an wa qur'ana ak tamit mooy di ko jàngal yonent mi alayhi salaam ba niñ koy téye kon mooy am na cosaan dajale bi cosaan ci diine ji la jóge ci alqur'an même bu dee yonent bi alayhi salaatu salaam masul a dajaloo alquran mais loolu da ngay gis ne te tamit dañuy gis ne loolu bu amul mooy problème yi nar a indi ndax nañ demoon xeex bañ demoon ñu rey ñu bari ci xuffaat yi Seydina Omar radiyallahu anhu ne Seydina Siddiq bu ñu continuer nii radiyallahu anhu mooy ñi mokkal alquran bu ñu leen faatee bu ñu jeexee alquran di dañ koy ñàkk man li ma gis nañ ko dajale mu ne ah moom problème mooy yonent sallallahu alayhi wasallam su koo def gis nga ni ñu prudent la woon mais Seydina Omar radiyallahu anhu daal di koy fexe ba convaincre Seydina Abu Bakar gis ne lii la mu woo Seydina moom mi nga xam ne yonent ma lay saa saa da doon da tari alquran bi tari na ci yonent ma lay saa saa ci te tamit yonent bi alayhi salaatu salaam wax wax yu ak mook Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu jël ngir ñu taxawu lool dañ la loolu amul mais important am na est ce que dañ naan kon kullu bid'atin dalaala léegi dalaala dajal alquran dalaala loolu lañ gisoon ci xadiis yi ci xadiis yi bind xadiis ndax dafa daganam daganul gisoon nañ masala boobu waaw est ce que dafa daganam déet boroom xam-xam yu njëkk ya saxaaba yi radiyallahu anhum dafa amoon wute ci ñoom ndax yonent ma lay saar-saam mi ne woon lépp luñ bind ci moom nañ ko effacé mais gis nañ ne kon mooy yow boo jàppoon loolu da naan mooy bu bind day moom bu bind ci man lu dul alquran est-ce que dañu naan kon bind xadiis dafa nekk loo xamante ne kon bid'a la lañ ko sànni saxiix imaamul Buxaari fi naar dugal leen ko ci safara si taal leen ko saxiixu imaamu Muslim musnadu al imaamu Ahmad ibn Hanbal al musannafu Abdurrazaaq ibn Abi Shayba fi naar dugal leen safara loolu lañuy wax déedéet pourtant yonent bi amul woon dajale ay xaritam tee ko nii dana woon lu ci waay kii effacé leen ko pourtant def nañu ko waaw jële ko ci tamit ci loo xam ne lu mu digle woon uktubu li Abi bindal leen Abu Shah keroog Fathu Makka uktubu bindal leen li Abi Shah ak tamit le fait que le fait que Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As da bind waa Quraysh naan ko yow eh Seydina Muhammad nit la day juum day kii day am ay humeur day kii quoi yow lu mu wax nga bind mu ñëw wax ko mu ne ko uktub bindal wallahi du génn ci fii lu lu lu li nga xam ne mooy dëgg sama gémmiñ gi ci loolu lañ ko jële ci cosaan la ci diine moo tax nit man la ñëw naan léegi bind xadiis moo tax loolu amatul wute boobu amatul amatul amatul benn boroom xam-xam booy dégg mu naan bind xadiis mu ci wax naan peut-être que du lu baax déedéet taxawal ay école ay daara yu ñuy jàngalee l'islam yooyu masula am di xam-xamu diine yeneen ma alei satu salaam dafa amoon foo xam ne ab école bu ñu tabax foo xam ne fa la ñuy jàngalee matière yi xam-xam yu bari existé wul xam-xam yu bari existé wul woon yooyu yépp dañ koo fara de est-ce que naan lool bidaa la nañ sànni fële moo tax dafa am yoo xam ne dafa xaram ci bidaa yi mooy comme yiñ la wax sànk yiñ la waxoon cinq exemple yu bari yooyu am yoo xam ne dañ koy sopp am yoo xam ne sax farata la ñu def ko parce que alxuraan andi bu ñu deful woon loolu mooy ne mbir mi day réer te tamit lenn mooy xam-xam bi bu ñu deful woon nii day réer mooy buñ ko jàngalewul woon amul woon foo xamante ni moom lañ koy jàngale ak yooyu day mujj nekk lu indispensable pour ñu mën a jàpp xam-xam bi domaine yi ñuy def fiq fii kii nii mais loolu amul woon di est dañ naan bédan nañ sànni déedéet kon lool la voilà mooy affaire bi dafa amuk teqantal dafa am ak ràññee bu ci war a am waaw ak gaa nga xam ne dañ naan hein dañ naan bon yii nii mooy bari na exemple dafa bari dañuy dafa bari lii bida mooy dégg nga dégg gaa yi gaa yi ràññee woon mooy ñu ne lii bida la bida la parce que yeneen saa salaam ma su koo def yeneen saa salaam am na yoo xam ne da ko doon bëgg a def ne du ko def parce que day ragal bi muy indi maa wax Seydina Aïcha radiyallahu anha bu dul woon sañoon yi dañu nekk xadiis adin bi kufru bi ñu génnee ci kéefër waa Quraysh ñi kononte kon la hadamtul kaaba wala banaytuhu ala qawa wala ja'altuhu ala qawaa'idi Ismaa'il wala Ibrahim alayhi salaatu wa salaam mu nekk <coughs> say ñoñ ñi de bu doon ne dañuy ay tuubeen lañu voilà li li sëñ Moustapha Guèye di wax <laughs> hafizahullah gaa yi ay tuubeen lañu mooy bu dul woon dañuy dóor a tuub waa Quraysh ñii kononte kon dinaa kononte kon dinaa toj kaaba gi def ko ci fondation yi ko Seydina Ibrahim alayhi salaatu salaam defoon ndax waxoon nañ ne kaaba gi matuloon te lool gisoon nañu ko yaataloon nañu ko li tax waaw parce que seen dépense bañ dajalee lu dagat liñ am ngir tabaxaat kaaba gi ba ko mënd meeg lakk yi boobu li mu demee mooy dafa mujj li ñuy tabaxaat seen nafaxa mooy seen dépense xaalis bi ñu yoroon foofu la yem mooy li ñu am léegi moo tax ñu def arc boobu xejur Ismaïl loolu ci biir kaaba gi la bokkoon mais comme seen nafaxa seen xaalis bi ñu yoroon matu ko ñu yemale ko foofu ñu yemale ko woon foofu waaye loolu yonent sallam ne moom da budul woon loolu doon ko def bu dul woon ne day bañ ñi comme que dañuy door a tuub bu ko defee ñoo yé moom nag lii day wane ne lii rek a taxoon bëggoon ñu topp ko ñu topp ko mu ñëw li ñu gën a màgg ci ñun mu daal di koy toj ngir def ci lu ko neex voilà mu bàyyi kon mooy taxaw naan yonent saa salaam defu ko woon rek kon mooy wane ne kon lu mu defuloon bidaa la ku ko ku def lu mu defu defuloon bi daal mooy yow da ngaa yow da ngaa desee xam waaw da desee xam. moom ci boppam am na yoo xam ne da ko doon nar def mais du ko def léegi salaatu taraawix alhamdulilah ñu ngi ci koor gi nii ñu koy defee ci jàkka yonent bi aleyhi salaatu salaam masu koo defa ah. yonent bi aleyhi salaatu salaam masu la dajale saxaaba yi ne leen ñëw leen ñu julli taraawix ma jullal leen premier ramadan ba le vingt-neuf ramadan wala trente loolu masu la am da ko doon def ba mu ñëwee doon julli ak euh, ramadaan mu pare bi muy naafila dafa am ñu ñëw nekk ci ginnaawam topp ko ba mu paree ñooñu noonu dem wax ko ñeneen ñi ne leen yii yow tey yonent saa salaam da doon naafila moom lañ àndal ci ramadaan bi yonent saa salaam ba mu yëgee loolu ko ne nit ñi yëg nañ ko que ñi mu jiite woon te ñoo ñooñu waxu leen woon kaay leen julli da doon julli gaa yi ñëw nekk ci ginnaawam ñoo ñooñu wax ko ñeneen ba nit ñi léegi jàkka ji ñu fees del di xaar ci suba ga yonent saa salaam génnul néegam. ba mu jullee gee dafa fatu ba ñuy fëgg euh, kiiwam ak seen we yi ngir mu génn pour peut-être da ko da yëgul ne ñëw nañu mais génnul parce que lan da doon bañ bu ko defee mu nekk loo xam ne dañ koy waral ci xeet bi da doon bañ mu def ko ñoom ñépp ñu koy mu leen di jiite noonu suñu boroom far waral ko seen kaw est-ce que loolu kon day tekki pourtant defatu ko te masu la def comme ñu ni ñuy def hein est-ce que day tax ñu ne kon en plus mooy le fait que nii jàpp nii alquran bi mooy ne man koor gi ni may def ah yi comme ni ñuy def di ci wàcce alquran da gis njaarim dañ koy def ak yooyu ah Sénégal njaarim dañ koy def jàkk yu bari dañ koy def léegi siiwuloon yenn ay yenn jamono mais léegi ñu baree koy def surtout mbokk ibaadu yi ñoo ko fi gën a indiwaat sax mais njaarim moom dañ ko doon def ak ak Touba yooyu am na ñu bari ñu ko fa doon def voilà léegi est ce naan léegi. noonu ñuy def commencer pour koor gi di kii kaamil bi jour bu nañu am lu luñ ci jàng ba trente juz'u yi daal di jeex ci ci ci bu koor gi jeexee loolu yonent saa salaam masula jullee noonu koor gi te pourtant est-ce que dañ naan loolu bid'a la ki na naan yene ki lay tëb na mooy dee mu la bid'a moom ci boppam day suivre yooyu day suivre yooyu di dem di naafila ji di fekke yooyu jàpp na def na jaamu yàlla gën a wax na dëgg def na jaamu yàlla bokk ci jaamu yàlla yi mooy inna nashi'ata al-layl hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila wax na dëgg mais manoon nañ ko ne mais yow yonent saa salaam deful lii est ce que lay tax ñu ne loolu kon bid'an yonent ba lay saa salaam ay naafileem li ci ginna ya kawe lu ñu nettali ci moom treize rakka la treize rakka li gën bari onze mais li gën bari lu ñu nettali mooy treize rakka la julli. lay julli moo xam koor moo xam en dehors de ramadan loolu la doon def waaw est-ce que dañu naan léegi ku fi naafila lu ëpp treize rakka kooku ak naafilim baaxul parce que bid'a la yonent saa defu ko woon ndax yaa ko fi def dañ naan la déedéet parce que yonent ma lay ci boppam lan moo ñuy won ne kon naafil lu lu bari lu ëpp loolu mën naa ne parce que moo ne sala salaatul layli masna masna julli guddi deux deux la ku sonn wala nga dem ba kii ngar witar nga dem tëddi waaw ku sonn walla ngay xaar fajar gi waaj jot wala yooyu nga daal di dem nga witari nga dem mu jeex kon moo nañu mas naa mas naa tënku ko ci blim kantaa moom lii la doon def loolu tekkewul ne kenn mënu def leneen te jànglee nga ne ma léegi tien yow kon kaamil yi ñuy jàng ci koor gi di ko naafila yoneen saa salaam masu koo def ma ne loolu moom toxaluñ ci moom ne masoon na ko def te loolu amul masu koo def léegi est-ce que dañ naan kon ki doon kiy def loolu rek moom dafa mooy kon léegi kon dañuy remettre en yi ñuy def ca Kaaba ga zaadahallahu tashrifan wa takriman di ko def Medina di ko def ci gox àddina bi ay Sénégal wax naa la ay njaareem ak yooyu ak feneen ak feneen ak feneen ay France ak fépp Norvège Danemark New York Canada ce que dañ naan kon loolu dafa bidaa la déet parce que yonent mi alei satu salaam du doon réviser mook Seydina Jibril di kii koor gi ci koor gi li nga xam ne mooy alquran bi yépp léegi nag comme que nag ci koor gi la mooy ne kon te koor jàng alquran fi mu gën a baaxe mooy ci julli waaw inna salaata ah tanha anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar tudd gi ngay tudd buur yàlla biir julli ji mooy alquran ji ngay jàng alquranu borom bi di kàddu borom bi subhaanahu wa taala akbar moo gën a rëy fopp mouvement yi kese voilà moo gën a rëy kon mooy jàng alquran li muy am am solo jàng ko ci biir julli ci la ëpp solo kon nag ñu jël lool def ko ci te yonent sallallahu alayhi wasallam da ko doon jàng ak sayyidina jibril ci koor gi ñu jël ko def ko lool kon mënoo ne bidaa nombre de rakka yi wax nañ la mënoo ko woon a def bidaa kon loolu mooy mbir mi loolu la boo ci topp benn benn benn waaw nga ne hee eh, taxawal am na boo xam ne mais gàmmu nag gàmmu gàmmu bidaa la dañ naan la bidaa la kay mais kullu bidaatin dalaala naan la non kullu bidaatin ci lu ñu joyal dalaala bu dee ne bidaa mooy loo xam ne gars yi dañ koo sos en dehors te diine ñu indi ko ci mais dafa am yoo xamante ne wax nañ ne sànq yu man da ñàkk la defar alxuraan bi dajale ko téere sunna yi rien que madahib yi ñii madhab sàngam lii la loolu noonu da nga naan bidaa la parce que yeneen saa saa amuloon ñu naan madhab sàngam madhab sàngam amuloon kan mooy tëb ne la madhabu imaam Maalik bidaa la baaxul dalaala la kan moo lay wax loolu madhabu imaam Abu Hanifa dalaala kan moo lay wax loolu kan moo lay wax loolu hein mooy mbir mi kon dafa am yoo xam ne c'est indispensable ñoo déggoon benn sëriñ bu nekk Makka doon wax naan gaa yi nekk la mazhabiya loolu mooy ñooñ dañuy fond naan way mazhab yi dañ koy teg fële topp sunna ak yow manoo sunna ak eh, alquran ak sunna yow alquran ak sunna génneel waa mazahib yi ndax di nga xam alquran ak sunna boo génnee nitu ñi ñi yor mazhab yi boo leen génnee yow doo xam sa diine boo leen tegee fee doo xam nooy jaamoo yàlla loolu maa la ko wax <laughs> defal defal ku man rek mooy yow fexeel ne dinaa jaamu yàlla teg ko ci alquran sunna san madahib yi sama yoon nawu ci moo tax mu ne loolu noonu mooy al Éthiopie mu ne lool waxu caaxaan la waaw parce que ne gaa yi mazhab yooyu dañ leen fi dindi lenn rek lay tekki mooy yow dangaa bëgg nit ñi bàyyi jaamu yàlla voilà loolu la mooy dangaa bëgg wax nit ñi bu leen ti yàlla bu leen jaamooti yàlla xafidahullah bu leen jaamooti yàlla kese nga bëgg a wax parce que gox bu ne dafa am gox yoo xam ne comme Maghreb ñoom Maliki lañ gën a doon ñii nekk lii nga xam ne seen te loolu lépp ci ñii fan la teg dangaa gis imam Malik di wax parce que moom moom mooy Malik quoi kese moom mi ne samay wax bu wuteeg boroom xabru bii jël leen ngeen teg fële nekk ci ñoom wax loolu seen wax yépp di tegu ci sunna di di leeral sunna nga naan ay loolu nañ teg fële mooy yooyu yépp amul woon te pourtant kenn du ne bid'a dafa am yoo xam ne dafa indispensable ci yoo xam ne gaa yonent ma lay saa masu koo def mais il le faut ñu def ko ngir mbir yi dox sinon mbir yi du mooy alxuraan bi buñ deful woon noonu yonent saa saa masu koo def mais buñ ko defoon woon ah problème day am parce que ñi ko mokkal ñu ngi leen di dañuy faatu. bu ñu faatoo te binduñu ko fenn amul fenn fuñ ko enregistré kan moo yorati alquran kan moo ko yorati kon dafa am yoo xam ne c'est indispensable am yoo xam ne dañ koo sopp mooy daal gis nga àtte yi am juróomi àtte yooyu farata hein lu xaraam lu ñu sopp lu ñu sib ak lu dagan kese yooyu yëpp dinaa day yor yooyu waaw day yor àtte yooyu selon mbir mi lan la lu xaraam yi moom leer na yu xaraam yi moom leer na mooy yëma la waroon wax sànk rek caaxaankat yooyu nga xam ne rey lislaam la ñuy dëkke ak sunna tanaan ñoom ñoo nekk ci dëgg alors lay su ala shay newuñ ci tus loolu benn affaire léegi mu am <coughs> kon gàmmu nga ne ma yonent ma alayhi salaam ma su koo def ñu ne ma su koo def kay gàmmu tout dépend ci ñi koy def lan la ñuy def parce que kenn manu la ne fàttalente dundug yonent bi alayhi salaam di jàng dundug yonent bi alayhi salaam dafa xaram taxaw di wax loolu taxaw kantaa nekk fi naan loolu sunna la ak loolu du sunna gàmmu yonent salaam masu koo def ak kantaa waaju la ne waaye gàmmu c'est que saoudien wala wahhabite koy bañ ñoom ñoo ko jëkk a bañ waxu la tamit lu am waaw gàmmu ba mu xewee jaa am borom sëriñu imam ñoom Abu Shama ñu ko njëkk def buuru Erbil dafa am boroom xam-xamu say jamonoom comme sëriñu imam euh, An-Nawawi boobu ñoom ñoo gis ne mbir ni ñu rafetlu affaire bi idée bi rahmatullah alayhi ñu rafetlu lool am na ci ñoom ñoo xamante ni ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne mbir mi ñoom jàpp ne lu ñu waroon a def la parce que saxaaba yi yoneen saa saa masu koo def tab saxaaba yi masuñu koo def moo tax ku ñëw ne man du ma gàmmu fenn laa dul gàmmu parce que yonent sallallahu alayhi wasallam masu koo def te bu doon moo tax ngëneel yi ñu lay wax ci gàmmu yooyu yëpp bu doon ne këne ñu ne la yonent sallallahu alayhi moo ko wax mooy loolu wérul benn la ci yonent sallallahu alayhi wasallam amul benn xadis bu ne yonent bu wér bu ne yonent sallallahu alayhi moo ne ku gàmmu lii dinga ko am loolu loolu amul léegi nag mu am beneen affaire mooy parce que nan lay waxe loolu gëneel yu toll noonu saxaaba yi radiyallahu anhum kenn masu ko cee def mais trois seen taalibe yi kenn masu ko cee def taalibe ñooñu ñoom imaam Maalik ak nga xam ne kenn masu ko cee def yiw jooju jot ñoo xam ne imaam Ahmad rahmatullahi alayhi nga xam ne dane moom sunna bu agsi ci moom dina fexe jëfe ko même bu dee benn yoon moo tax mu jëndoon dégg na yonent mi alayhi salaam masoon na am jaam bu tudd Maariya euh, bu ma juumul Maariya sii après mu mu libéré ko moom mu jënd jaam bu am maa bu tudd Maariya libéré ko Allah parce que gis dégg na ne yonent bi alei satu selaam bas na koo def Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mi doon wax ne man de duma dégg dara yu sunnaa yonent bi alei satu selaam du dul dinaa gaaw jëfe ko ndax damay ragal fitna dal ma kooku dina dégg yonent bi alei salaam wax lii lépp ci gëneelu gàmmu tax du ñu gàmmu sax même benn yoon moo tax loolu amul kenn yoneen tukkeewul benn xadis ne yonent mi alei satu salaam bu wér que ni moo moo ne gàmmu leen wala ku gàmmu di nga am lii loolu du xadis wala mawdu voilà voilà léegi léegi loolu lool il faut mu leer d'abord bëgg fee nekk naan wahabit yee ko bañ yi non nit man naa nekk lu ko neex ne man gàmmu ma foo ko teg parce que gisuma yonent salaam gàmmu gisuma saxaabay gàmm gisuma seen taalibe yi gàmm gisuma seen taalibe taalibe gàmm génération yu njëkk yi kenn gàmmuwul buurub Erbil mooy ci njëkk gàmm waaw Erbil fële ca nooru Irak mooy ki ko njëkk a def te wax naa la ban jamono la woon mooy jamonoy sëriñu imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi cinq premiers siècles yi kon kenn defu ko lan ngay mën a xëye ne léegi kon loolu moom sunna la boo xamante ni bu sunna bid'a la mais bid'a xasana dafa am comme liñ la wax cinq ak yoo xam ne dafa nekk loo xamante ne nii de indispensable mais gàmm c'est pas indispensable parce que li ngay moo du lu indispensable nit man na ne man nit man naa am fa yàlla fu kawe waaye ah, yow saxaaba yi ñu la wax li ak ñoom ñëpp kan moo leen raw te pourtant masuñoo gàmm kon nan ngay mën a wax diw manula àgg fenn bu dee moom moom moom dane moom du gàmm wax yu wax yu attardé yu tardé yooyu mooy lan ki koy wax moom seetluwul sax moo tax nit bu nee moo tax yooyu ay difi xuloo yooyu yëpp jaru débat yi def tous les temps bu saabu gàmm amee nga xam ne c'est répétitif ñu woo même nit ñi woo ibaadu fee mu naan non c'est bon c'est bidaa woo benn waay fële moom it moom ak waajoo xam ne nee na moom ak ci tarixa la ne nan dafa baax kii di wax rek ci yooyu yëpp amul benn sens nekk li nga def noonu la ki nga xam ne dafa jàpp ne moom man du ma gàmm parce que yeneen saa ma su koo def est-ce que kooku est kooku lan nga ko man a wax kooku kay da ngaa war a kontaan ne alhamdulilah bu ma gisee koo xam ne moom moom moom moom wóo sawaay jàmbaar la moom de sawaay lu mu gisul yeneen saa defu ko du ko def loolu alhamdulilah lan nga ko mën a ku mel noonu loolu nan nga ko mën a ŋàññi nit ku mel noonu même bu dee àndoog moom opinion ci loolu yow da ngay gàmm mais gàmm parce que yow da jàpp ne mais jàngale tur yonent kii dundu yonent ba ne saasam di ci waxtaan loolu moom moom lu baax la waaw dajale nit ñi nag ngir fàtte leen ci loolu moom mi nga xam ne mais nga jël yoo xam ne yow ci dundam da nga naan peut-être lii day wane ne le fait que mu doon woor tuure kii lundi ñu wax ko mu ne parce que ci laa juddu am ñoo xam ne dañ naan loolu noonu day wane. imaam as-Suyuti daan na lay leeral yu mel noonu di utal gàmm fu mu ko teg mais loolu. mooy ne mënoo obligé ñëpp ne leen par force kon d'accordal ci lii mooy loolu ay gis gis la yoo xam ne da koo tiire ci loolu que ne yii nii day mën na nekk cosaan ci mbir mi alhamdulilah mais nag manoo ñëw imposer ko ñëpp ne nag la ñëpp gise nii ko gisewul nii yaa bon man mi gise nii ñoo baax ah ah kon loolu la woon a débat yooyu stérile amul njariñ te boo gisee mbir yi dañ fay wax ba tàng waaye affaire kii moo gagné il a haut le débat alors ko loolu amul sens kii gàmmu na gàmmu ki gàmmuwul gàmmuwul bu ko neexee al la war tax nga bëgg ko force naan ko waa ji gàmmuwul ñii ñoo réer fu mu réere réerul bu ko neexee ne gàmmuwuma dara bu ko neexee ne man gàmmuwuma où est le problème hein où est le problème wax leen fan la problème bi nekk parce que waa ji nee na gàmmuwuma ngeen ne problème la ban amul benn problème bu ko neexee mu ne gàmmuwuma parce que yoneen saa salaam defu ko sax saxaaba yi kenn defu ko yéen yéen ñi ne mazhab ngeen am imaam Abu Hanifa masula gàmmu imaam Malik masula gàmmu imaam Ahmad masula gàmmu imaam Shafi'i masula gàmmu ngeen ne ma ku ma ko deful bu bu ma ko deful alku kon de bu dee ñooñu alku nañ kon man mën naa ànd ak ñoom waaw mooy yow ku nekk rek jàppal ci li nga jàpp waaw ku nekk jàppal ci li nga jàpp baax na mais nag bul ñëw imposer nit ñi ne lii waaye tamit ne gàmmu tamit baaxul moom itam mënu la ñëw ne kon léegi yéen ñépp ci cànkute ngeen ne ndax ñee dañ naan mooy li ma la wax ñi nga xam dañuy ut di wax côté yooyu naan lii de wane nii ak tamit le fait xéewal gi nga xam ne la ñu yàlla defal muy gën a rëy muy bi ñu boolee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy màggal ci loolu di ko ci sant loolu voilà moo tax gàmmu mën nañ ko defit c'est pas aussi quand même tout le temps benn kii gars yi buñ gisee kuy gàmm sax en dehors de douze rabiul awal gars yi jàpp ne ñii dañoo sàngu mais mooy gàmm mën ngaa gàmm tout le temps waaw waaw di sant sa borom ci loolu di révisité dundug yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne dañ koo war a xam tout le temps di ko doxe loolu loolu loolu même sans gàmmoog loolu saxaaba yi radiyallahu noonu lañ doon def ak dundam lañ doon xool lu nekk lu ñëw circonstance bu ne nan la ci doxale ñu doxale noonu kon loolu la kon xam naa mën nañu yem foofu léegi Seydina al-Irbaad wallahu ta'ala a'lam ibnu Saariya Abu Najiih radiyallahu anhu moo ñoon di kon xadiis bu am solo bi te siiw waaw imaam ibnu Wahb bu day nettali <laughs> mu ne xaddatanaa Sa'iid ibnu Abi Ayyuub qaala an an Sa'iid ibnu Ibraahiim an Ruwayya Urwa ibnu Ruwaym an al-Irbaad ibnu Saariya imaam ibn Wahb al-Maliki rahmatullah abdullah mu ne xaddatanaa nettali nañu Sa'id ibn Abi Ayyub suñu sëriñ di Sa'id di doomi Abi Ayyub an Sa'id ibn Ibrahim mu jële ci Sa'id di doomi Ibrahim an Urwa ibn Ruway mu jële ci Urwa ibn Ruway an al-Irbaad ibn Saariya mu jële ci Sayyidina al-Irbaad ibn Saariya mu ne wa kaana yuhibbu an yuqbada parce que Sayyidina al-Irbaad ibn Saariya Euh, kon moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon jooy keroog tabu biñ leen jo bi ñëwee laaj yonent mi aleyhi salaatu salaam ngir mu utal leen lu ñu war ngir fekke xare bi mu ñu yoon dem ginnaaw yonent bi salaa alayhi nag hein mooy dafa mage woon mooy moom at yu gudd la mais at yu bari la gudd la dafa dem ba ñu ne dafa dem ba vraiment dund gi daal muy mébét buur yàlla faat ko quoi parce que nag lim dund bari na wala dafa nekk ci kii ci benn jàkka moo tax mu ne anil Irbad ibn Sariya wa kaana yuhibbu an yuqbada dafa bëggoon buur yàlla faat ko <laughs> fa kaana yad'u moo tax da doon ñaan buur yàlla allahumma kabirat sinni wa wahana azmi faqbidni ilayk qaala fa bayna ana yawman fil masjidi fii masjidi Dimashq barka dima Damas la ne woon voilà loolu dama ko fa fi ma fa mujj gi Damas la ne woon ci jamono ñoom Seydina Muawiya ak ñooñu moom dima Damas la ne woon <laughs> léegi eh, moom nag dafa bëggoon kon buur yàlla daal di koy faat waaw waaw dafa bëggoon buur yàlla daal di bon parce que quand lim dund bari na te nekk na jamono yoo xam ne manatul def lu bari waaw ya xam yi daa moo tax mu ne moom benn bés moom lan la doon wax da doon wax naan allahumma kabirat sinni allahumma ee eh sama borom kabirat sinni mooy samay euh, euh, samay âge sama samay at dafa bari mage naa lool wa wahana azmi te sama sama kii nag sama sama yax yi daanaka fënax nañu mooy mënatuñ maa supporter noonu waaw te daanaka daal mënatuma koo supporter noonu mooy daanaka sama yax yi daal mënatuñ maa supporter wax dëgg yàlla feebal naa lool fax bit nii kon nag buur yàlla maa ngi lay ñaan nga daal di may ah nga daal di may jël rek waaw nga daal di may jël rek mooy nga daal di may faat mu ne benn bés benn bés moom muy nettali moom al ne dama nekk ma ma masjidu Euh, Damas mooy jumaa Damas bi bi gaa yi tëll fële keroog ci seen kii yi ne tëll dóor ko mosquée Omeyyade yi lay wax mooy euh, bi gaa yi euh, ci seen seen guerre bi hein gis nga dóor nañ ko bombardé nañ ko waaw akbar waaw nee na mu ci la ñëw nag ne mi mu nee ci jàkk ji mu ne mu ngi ñaan nag ne mu ne usalli fekk ma doon julli fii masjidi Dimashq usalli wa ad'u an an may ñaan buur yàlla daal di may jël mu ne fa ida ana bi fatan min ajmali rijaali wa alayhi du waaj axdar mu ne man daal di may ñaan loolu am denn jeune boo xamante ne nii bokk na ci ñi ñi ma ñi na rafet lu ma mën lu gis waaw mu ngi sol nag benn façon yére boo xam ne bu verte la mu dégg ma may ñaan mu ne ma ma hada alladhi tad'u bihi mu ne ma mais yow looy ñaan nii lan mooy loolu yow sa ñaan gi mooy gan mooy gan ñaan ah lan mooy sa ñaan gi ay buur yàlla yàlla nag ma yóbbu loolu nan lañ koy ñaane ray ma buur yàlla faat ma loolu nan lañ koy ñaane nee nag <laughs> nee na ma waxee loolu ma ne ko ma ne ko kayfa adon yaa axi yabna axi ma ne ko ah waaw comme que yaa ma laaj loolu léegi kon léegi yow mooy pour wan ko ne bon mooy d'accordul ci façon ñaan bii quoi lii nii kenn du ñaani nii lan mooy lan mooy buur yàlla euh, euh, <coughs> rey ma léegi nag mu ne kon nag yow maa ngi lay ñaan pour wane daal ne façon d'accordul kii bi ñu ngay ñaan lii léegi nag mu ne ko waa kon yow sama doomi mbokk yow sama mbokk ana nan lay ñaane kon mu ne ko xam nga looy wax allahumma hassin al amal wa ballighil ajal waaw mu ne ko neewal daal am nga lan ngay wax neel allahumma buur yàlla la amal waaw yow buur yàlla ñaanal booy ñaan au lieu nga ne fi naan buur yàlla jël ma déedéet bul wax loolu danga naan buur yàlla yàlla na nga rafetal <clears throat> li nga xamante ne nii mooy jëf yi samay jëf daal li weesu rafetalal lii ñëw rafetalal waaw loolu lépp rafetalal tawa ballixil ajal ta nga matal li nga xam ne mooy ajal sa mooy sama li nga <clears throat> ma defal ne loolu laay dund yàlla nag ma ko mottal mooy ma matal ko waaw def ma matal ko def ma matal lool daal léegi eh, nee na fa qultu wa man anta yarhamuka allah ha ma ne ko mais yow yaay kan yal na la buur yàlla yërëm yow mi nga xam ne yaa ma gindi ci lii hein yow yaay kan <clears throat> yarhamukallah yal na buur yàlla daal di lay yërëm mu ne ko ana ratbaabil alladi yasullu alxuzna min suduuril mu'miniin thumma altafattu falam ara ahadan nee mu ne ma man la ratbaabil ki nga xam ne mooy dindi njàqare ci xolu jullit ñi nee na après bi mu ma waxee lool ma geestu gisatuma ko waaw nee na ma geestu daal di ma gisatuma ko waaye yeneen timaane yu saaf saaf xam nga ci loolu jàngal nañu nan lañuy def hmm? mooy ne ki nga xam ne dafa dem ba jàpp ne moo moom daal kii mun ne lool bu nit naan ay buur yàlla jël ma mais dangay ngay ñaan buur yàlla daal bu dee ne dund gi moo gën ci yow mu defal la li nga xam ne moo gën ci yaw mooy mu mu mu mu téye la waaw fekk dund gi moo gën ci yow bu gisee ne tamit xëcc la ci moom mooy indi la ci moom moo gën nga def lool lool ngay ñaan waaw allahumma buur yàlla mooy faat ma fekk da gis ne mooy ahyi ahyi nii mooy dundal ma fekk gis nga ne dund moo gën ci man waaye jël ma bu dee na gis nga ne jël ma moo gën ci yow Allah léegi nag ginnaaw loolu kon imaam al-Irbaad ibn Saariya hein kon dafa mage woon lool dafa mage woon lool moom Abu Najiih hein moo tax mu doon wax naan lawlaa an yuqaalu fa'ala Abu Najiih la alxaqtu maali subla waaw summa laxiqtu waadiyan min awdiyati lubnaan abadtu llaha xatta amut imaam ibn Sa'd moo ko nettali mu ne doon lax naan bu ma bañul woon ñu naan ah faala abu najih abu najih def na de muy al irbaad xoolal lii mu def rek mu ne bu doon woon de dinaa dem dinaa fexe ba àgg subla jël sama alal foofa laa koy yóbbu summa ginnaaw gi laxattu waadiyan ma dem ci benn xur min awdiyati Lubnaan ci xurul Liban yi Lubnaan waaw ci Lubnaan awdiyatu Lubnaan abadtullaha may jaamu buur yàlla xatta amut ba ni nga xam ne noonu lay faatoo waaw loolu moom moo ko manoon daal loolu lay def moom nag mu ngi génn àddina moom Seydina al-Arbaad ibn Saariya abu mishar nee na abu mushir abu mushir nee na moom al-Irbaad ibn Saariya mu ngi génn àddina l'an soixante-quinze waaw l'an xamsin sanata xamsin wa sab'iin ci la génn àddina fekk nag mu ngi woon ci centaine yi di dem moom Seydina al-Irbaad ibn saariyata radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahum wa ma'waah